loolu nag lay wax mooy waat ba pare waat ne du ma def lii après nga gis lu gën loolu mooy nga bañ koo def nga gis ne def ko moo gën mu ne bu boobaa nag da koy def mooy doone hé man nag sama waat bi moo ma tënk waatoon naa jotoon naa waat ne quoi non waxoon naa ne lii duma ko def quoi lool non loolu nag la naan la déedéet loolu garaawul loolu noonu bu mu la teree def lu baax bul ñëw war a def lu baax naan non waatoon naa ne duma ko def waaw déedéet bu boobaa nooy def mooy dangay lan fa yukaffiru an yamini da def lu baax loolu wa yafalu alladhi huwa xayr da kafaara parce que kafaaratul yamin boo waatee da ngay kafaara waaw ñi nga xam ne dañoo waat ne duma def lii euh, waat naa ci yàlla diw dootuma ko tudd mais nga gis ne tudd ko moo gën boobaa doo taw naan noo waxoon naa ne bàyyi naa ko waatoon naa ko déedéet dangay bàyyi sa la nga waatoon tey wax ak moom waaw yow Iblis fowe na la parce que loolu ku Iblis fowe rek a koy def sa mbokk nga naan ay bàyyi naa ko àddina àllaaxira loolu yëfi caaxaan yooyu mooy lan nan ngay tooge ba Iblis di la fowe en tant que jullit noonu ba lay pousser ci wax yu ñaaw yooyu nan ngay waxe loolu ay diw bàyyi naa ko àddina àllaaxira yow loo xam ci àllaaxira sa àddina sax dangaa xam fu muy mujje te da wax lu la neex rek buur yàlla mën na laa teg soxla boo xam ne bi nga am moom rek ko mën a faj te manu la ñàkk nga am ko bu boobaa nga sëgg sa doq gi dem di wax loolu waxoo waxoo lu am naka la nit di tooge iblis di ko fowe yàq digganteem ak mbokkam ci noonu bari famille yoo xam ne gaa yi ngay gis dootuñ tuddanteeti parce que nee nañu waat nañ kook ay bàyyi naa ko àddina alaaxira waxi caaxaan yooyu mooy la loolu mooy la mooy vraiment euh, euh, euh, qad makkannaa ibli iblisa ala anfusina way waaw min anfusina bopp ñun ñoo ñoo jàppandal iblis ci suñu bopp ba mu am bunt yu toll noonu di ñu fowe lu toll noonu en tant que doomu aadama waaye mais iblis waxoon na ko mais iblis dafa mais doomu aadama iblis c'est mais doya dal gi mu ko doya ak ñàkk considération gi mu am ci ma muur yi waaw dégg nga sëy naa euh, maam aadama alayhi salaatu salaam keroog bi ko suñu boroom naan iblis sujjóotal aadama mais mais ñàkk ñàkk considération gu rëy gi mu def ara aytaka hadha alladhi karramta alayya waaw la in axartani ila yawm alqiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila nekk fa di wax waxi reewandeem yooyu ak fa waxi ñàkk kersaam yooyu waxi ñàkk ladab yu rëy yooyu dinaa leen sànk wat naa ci yàlla la waa wala uwiyannahum wala udillannahum ha wala amurannahum fala yu batti kan fala yu batti kun na aadaanal an'am ha lu nekk mu wax ko moom miy wax ak borom bi subhaanahu di wax ak moom ci wax yu ñàkk teggin yooyu waaw ara aytaka hadha alladhi karramta alayhi xanaa gisoo kii kii kii kii nga jël ko di ko di ma ko gën a terale ci sama kaw di ma di ko teg sama kaw wallahi gis nga boo ma fi bàyyee ba yowmal qiyam njabootam ñépp lay sànk dugal leen sama ñoom ñépp waaw mooy gis nga kook nim la xeebe iblis noonu la xeebe nit nan ngay permettre kook nga xam kooku nga xam ne boo newee mooy dëgg dëgg noonu inna shaytaana lakum aduwwun fattaxiduhu aduwwa suñu boroom nee na dëgg dëgg iblis lakum ñeel na leen aduwwun noon fattaxizuuhu jàppe leen ko dëgg-dëgg kon noon innama yad'u hizbahu liyakunu min ashaabi sa'ir gis nga yéen képp koo xam ne fexe nga ba bokk ci parteem nekk alliéwam nekk ci sous ses di dans yow na la leer ne kooku gis nga ñooñu partisan am yooyu da leen di woo di leen xëcc liyakunu ngir ñu bokk min ashaabi sa'ir ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa safara ñoom la safara di lakk ëllëg parce que bëggu faa wéet loolu la waxoon du ma fa wéet ah. man leer na ma ne safara laa jëm ant man iblis mais nag duma ma fa wéet waaw te nag comme que yow li ma dal xoolal rek waxu ñàkk teggin yii yow ci kii kii moo tax nga teg ma lool yow borom bi ah subhaanahu wa ta'ala ñoom ñépp njabootam waxul moom ndax sayyid sayyidna adam iblis warul ci moom dara waaw léegi nag mooy lan la ci mënal ab yonent lan la ko mënal mu mu ne kon zurriyatahu ak njabootam gis nga bàyyil rek doomu aadama yi ñoom ñépp lay sànk lu dul lu néew waaw par moo tax saa su ne boo gisee ñu nekk ñu baax par rapport ak masse bi ñu nekk ci ñu bon mais dala yéem sax dala yéem moo tax alquran walaakinna aksara naasi laa yaqiluun walaakinna aksarahum kaafiruun li ëpp ci ñoom ay yéeféer lañ li ëpp ci ñoom du ñu xalaat li ëpp ci ñoom yazlimuuna dañuy weddi yàlla di ko bokkaale waaw kon noonu la la xeebe nan ngay yow di permettre di may muy am mémise kooku ginnaaw bi nga xamee loolu moom mi nga xam ne mooy iblis lakum ñeen la leen aduwu noon fattaxiduhu ngal la waaye jàppaleen ko aduwan noon nga xam kooku nga xam ne boo newee moom li koy reetaan loo mu nekk di jubile nekk ci fête mooy yow boo nekkee ci lu neex loo xam ne borom bi gërëm na ko kontaan ci yow boobu moo koy jooyloo li koy kontaan loo nag mooy boo nekkee ci mooy yàlla looloo koy kontaan loo kooku ngay permet sa bopp mu yàq sa digganteeg sa mbokk moo xam ne sa borom dañ la woon rafetal nga naan bàyyi naa ko àddina ak àllaaxira yow xaqiir yaa sew te tuuti te ñàkk xam te nekk jaahil malgré même bu dee say garab bu rëy nag say say say daamine leer na waaw wala sa tagal bu dee faam nga kawe na mooy yaa ñàkk fulla te yaa ñàkk xel te yaa ñàkk yaa ñàkk personnalité yow moomule waaw parce que waat naa rek déet waa waatee sax jëlal sa waat gi nga teg ko fële te nga def la nga xam ne mooy lu gën